fa lamma kaana yawmul xamiis bi nga xam ne ci la bésub alxames duhan fekk jant bi génn tawajjaha ci la jubloo moom alayhi salaatu wassalaam bi man maahu min almuslimiina ila mina ànd ak ñi mu àndaloon ci jullit ñi jëm mina fa ahrama bil hajj mu daldi eh, ihraam ci aj kan moo def lool man kaana ahalla minhum min rihaalihim waaw man kaana ahalla minhum min rihaalihim kantaa yonent bi alei sat selaam soxlawaatul muy ihlaal mooy moom ba muy ihlaal ca Zul Hulayfa dégg la yoy wax labbayka allahumma bi umratin wa hajji la ko malaaka mi ñëwoon wax moom moom loolu def <laughs> waaw mais ñi mi naan fa ahrama bil man ka nga xam ne mu ihlaal ca ka nga xam ne ahalla minhum min rihaalihim ña nga xam ne ñoo génnoon ci seen aj yam ne woon firi leen ko ku fi indiwul gàtt na nga ko firi nga def ko lan nga def ko umra ñooñu la min rihaaliham fan la ihlaale fan la ihlaale dañoo dem ba ci Kaaba ga ne ah Kaaba gaa ngi sorewuñu xaaral ñu dem fa commencer foofu parce que mooy néegub yàlla bi déedéet min rihaalihim ca seen tànt ya fa seen daluwaay ya mu ne walam yadxulu ila al masjidi fa ahramu min bal ahramu wa makkata xalfa zuhurihim waaw ah. mu ne li am ba des mooy demuñ demuñ demuñ demuñ walam yadxulu ila masjid demuñ ci jàkkaay kaaba gi ah fa ahramu minhu ne nañ ihram fii parce que kaaba gi moo gën a tedd quand bërëb yi yépp kon nag ihlaale ihlaale foofu moo gën déedéet bal li am ba des ahramu dañoo armal wa makkatu ta makka xalfa zuhurihim makka dafa nekkoon fan seen ginnaaw waaw seen ginnaaw la Makka ne woon ndax fi ñu dal ca bitu Makka lañ dal ca seen kon nga gis ni seen tànt ya fa la ñu loolu moo tax loolu moo gën bu doon ne fa lay gën yonent ma ne saab-saab du leen demee ci jàkka ji xam nga lu mel nii lañ gisoon waa ji ñëwoon naan imaamu Maalik rahmatullah alayhi moom dafa bëgg a aji Medina ala saakini abdor satu sa mooy Seydina Sufyaan Euh, Ibnu na moo ko doon nettali ne benn waaye dafa ñëw ne imaam Maalik man de damaa bëgg a damaa bëgg a aj waaye damaa bëgg a ihlaale ci jàkke ji mu ne ko bu ko def bu ko def da parce damay ragal fitna dugg la mu ne ko ban ci nekk armaale fii ci jàkkaay yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ne ko ban fitna imaam Maalik rahmatullahi ne ko ban fitna moo gën a rëy benn ab jullit jàpp ne moom def na ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu gën li yonent bi aleyhi salaam def innama ahalla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min Dhil Hulayfa waaw yonent bi alayhi salaam fi mu ihraam mooy Dhul Hulayfa moo tax ñi fiy ñëw jàpp na diine ji affaire ko ci seenum xel ak di xalaat naan waaye gis nga buñ seetee bërëb bii moo gin a màgg voilà kon nag bon on voit très bien que dans ce cas il serait mieux de commencer le ihlal non de fi dañ naan la hé bàyyil sa yii nii tegal fee wax ñu sunna boo manu nga noppi yonent bi aleyhi salaatu salaam a gën a xam ñépp lu yiw ak li nga xam ne mooy li gën waaw bu doon ne dem ci kaaba gi ihlaale ci kaaba gi moo gën kononte kon dina ne saxaaba yi radiyallahu anhum dem leen foofu waxuñ na nag ku fa ihlaale sa ihlaal baaxul de mais dañu ne nga tànn li nga xam ne mooy bu dee lu gën mooy xam nga ne fopp fopp li nga xam ne mooy li gën mooy ihlaale fi nga xamante ne nii moom la saxaabaan yii daldi ihlaale ci ndigalam waaw kon nag affaire baa ngoogu de bu fi bàyyi sunna di topp leneen waaw